qays la tuddoon qays qays ibn malik ibn muhassir am na muhassir am na waan wax naa la sànq am na ñoo xamante ne nii dañ ne musax musaxar voilà mooy moom turam ci boppam mooy da ngay gis ne dañuy jaawale kii bi dañuy jaawale léeg-léeg ñu indi siin bi avant xaa bi mu saxar wala voilà am na tamit ñu ne Malik bi dañ koy ñoo xam dañuy teggi Malik bi Qays ibn Malik bi dañuy teggi lool naan Qays ibn Musahhar comme niñ ko gisee léegi moom mii am na nag ñu naan tamit Qays ibn Mis Mishal loolu it am na Ah, am na nag ñu ne moom ci waa banu kinaana la bokkoon waa banu kinaana waa banu lays kinaaniyun laysiyun la woon imaam ibn isxaaq kon de nee na moom mi mooy ki nga xam ne keroog ci sariya bu zayd ibn xaarisa bi yonent bi alei saatu salaam yónni ci sixième année bi ci gàddaaye bi ci waa banu fazaar fazaara ca ummu xirfa moom mii di qays ibn malik ibn muhassir wala musaxar mooy ki nga xam ne keroog biñ demee songu ñooñu moom moo rey ki nga xamante ne nii mooy euh, moom euh, nu mu tudd moom qays moom Qays moo rey kan ah Masada Masada Hakama ibn Malik ibn Hudhayfa ñu jàppale comme prisonnier Umm Qirfa prisonnière ak ñeneen benn doomam ak ki nga xam ne ci moom la newoon ñoom ñépp ñu daldi leen jàpp xare bii nag ñoom dañ ne ci ramadan la amoon ci weeru ramadan sixième année bi ginnaaw sariya bu ñoom seydina ali ibn abi taalib bi am ci sha'ban ci sixième année bi loolu la imaam ibn isxaaq daldi tudd ci qays ibn Euh, muhassir léegi keroog bi ñu jàppee ummu qirfa ñoom dañu ne riwaaye ñoom imaam ibn Isxaaq yi imaam al ak yooyu benn wéru ci ñoom dañ ne ndaw si mooy ummu fa après dañ koo rey rey bu metti lañ ko rey euh, léegi ginnaaw gi ñu daldi yóbbu doom ji doom ju jigéen ji bokk ci ci ci ci ñu jàpp doomam jooju ñu daal di koy yóbbu ak doomu Mas'ada muy Abdallah ibn Mas'ada ñu yóbbu leen ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu mooy riwaaye imaam ibn Isxaaq bi beneen riwaayam bi nga xam ne moom la imaam az-Zahabi yu euh, daal tudd ndax bi ñu wax sànq moo nekk ci imaam Ibn Hisham siiratu Ibn Hisham bii nag imaam Ibn euh, az-Zahabi moo ko tudd ci siyaru nu bala mu ne kero bu dee ci version bi mu ne moom dafa euh, Seydina Zayd dafa ñii mbooloo mii rayaale ummu xirfa daldi yónni li nga xam ne mooy yéere mu soloon yónni ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne keroog bi mu ñëwee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Zayd bi mu ñibbee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy accueillir ci lam ko fegal mooy ñam ndax ndaw si la doon waajal ay nit ngir ñu dem rey quarante personnes ci ay doom ma gisatam ngir ñu dal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam looloo waral ñu songu leen yonent mi alayhi salaatu salaam yëpp yónnee fa ay nit yónnee fa Seydina Zayd ak ñoom Seydina Qays mi waaye lii nii mooy ne riwaaye yii nii waxoon nañ la këne wérul même imaam ibn Isxaaq ci beneen riwaayaan bi ak imaam al-Waaqidi dañ ne na ibn Musahhar mii moom ci boppam moo rey ki nga xam ne mooy Ummu Qirfa rey gu metti la ko rey euh, mais loolu noonu yëpp dafa wérul léegi nag nañ la ñëwal nag ci li nga xam ne moo wér li wér moom mooy li imaam Muslim ibn al ndax ñoom euh, riwaay yi dañ ne dañ ko mooy ray bu metti boo xam ne euh, yemuñ ci ray ko mais ñu laseere ko mais loolu noonu wérul te loolu gisoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon tere léegi kii ne imaam bu ñëwee nag ci riwaayu wér bi muy imaam riwaayu imaam Ahmad ak taalibeem imaam Muslim na ko noon imaam al-Bayhaqi ak imaam tabari ci riwaaye yooyu waxoon nañ la ne sax riwaaye yooyu dañ na ne ki ñu yónni ki nga xam ne moo jiite woon sariya bi du Seydina Zayd ibn Haarisa mais Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa foofu kon Seydina Abu Bakar mooy ki nga xamante ne moo ko moo ko jiite woon te ñële dañ cee boole lenn euh, mooy riwaay yuñ jóge dañ ne euh, doomu umm xirfa boobu seydina salama ibn akwa bokkoon ci euh, sariya bu seydina zayd bi moom mooy ki ko jàppoon dal di koy may yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam may ko beneen saxaaba waaye loolu mooy riwaaye yiñ la wax sànk yu waa ahlu siyari wal maghazi kantaa fii ni dane ndaw soosu mooy doomu umm xirfa biñ jàppoon biñ ko ëndee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ni mu def dafa euh, daf ko téye te tuddul tamit ne umm xirfa moo jur mooy mère bee ko jur tudduñu yaayam ne kii ndaw soosu jaam boobu ñu jàpp kiñ jàpp kiiwu ko jur ummu xirfaa ko jur te tamit riwaaye bii nii tudduñu fi sax ne ummu xirfa rey nañ ko déedéet ñu ne foofu yonent ma sa sam bi ndaw soos bi ñu ko ëndee daf ko téye am ay jullit ñu jàppoon yéefére yi leen jàppoon mushrikuuna yi ñu def ci échange ak ñoom mooy ne léegi comme que yéen léegi benn affaire la su mooy li muy xewee rek libérer leen ñu ki ngeen jàpp ñun ñu libérer leen ci jàpp ci yéen loolu la mujj def ak ndaw soosu ne léegi kon lii mooy riwaaya bu wér bi mooy ndaw si kenn rayu ko te façon ray biñ wax mooy ne loolu noonu noonu wérul kon mooy loolu daal sariya bii daal liñ ci mën a wax mooy ne Seydina Abu Bakar a ko jiite woon demee jàpp nañ ay prisonniers kañ ci jàppoon ndaw soo sële yonent mi aleyhi salaatu ni mujj def mooy daf ko euh, daf ko lan daf ko échange ak ay prisonniers jullit ñu jàppoon loolu mooy li nga xam ne mooy wér moo wér ci sariya bi léegi ndax ndax ndax ndax xam nga ginnaaw ghazwatu Uhud gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam lan la waxoon dane woon gaa yi biñ daggaate Seydina Hamza ndax loolu ci boppam mooy côté matn bi laa lay wax ndax dañ ne femme bi après dañ ko écartelé ñoom niñ ko raye mooy sax ñoom Seydina Zayd dañoo takk tànk bi fii benn gëléem beneen gëléem fii après ñu dàq benn mu écartelé wu. loolu noonu moo mooy premièrement càll la bi wérul mais ci biir kii bi sanad bi ci boppam dafa am problème mooy gis nga. wuute yi am imaam ibn Ishaq ci boppam jële nañ ci moom ñaari riwaaya yu wuute di nettali même affaire bi cause yi bokkul finalité yi bokkul imaam al noonu mooy yooyu wéruñu mooy loolu kenn mënu cee sukkandiku da ginnaaw bañ ci amee xadis bu wér nekk ci Sahih imaam Muslim loolu jeex na te loolu lépp dara amu ci mooy tudduñu ci que loolu am na mooy ne loolu te yonent mi alayhi salaatu salaam loolu da koo tere woon te loolu gisoon nañ ko ci xadisu Seydina Samura ibnu Jundub bi nekk mu ngi ci sunan yi bi nga xamante ne ni sunan uh, Seydina Abu Daawud bi nga xamante ni ci lañuy def tarjamaam mu ne yonent bi alei saatu salaam doonul woon xutba benn xutba lu dul mu daldi ciy digale saraxe daldi ciy tere ñu def mus la mooy di décapiter nit ñi kon loolu naka lañuy defe lool da ginnaaw ghazwatu Uhud la woon ca année bu année yooyu la ñu gisoon ca ñetteelu at ba mooy ne sax wirul léegi nag buñ ñëwee ci Seydina kon Qays ibn Muhassir wala Musahhir al-Ya'muri radiyallahu anhu am ñu ne ci banu Kinaan am ñu ne ci banu Layth la bokkoon kon ñoom nee nañu moom moo rayoon kooku am nañu wax loolu ci riwaay imaam Ibn Isxaaq moo rayoon fàmm bi ah, kii moom Seydina Qays imaam ibn Ishaq nee na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekkee ghazwatu Mu'ta ghazwatu fa ñu rayee fa ñu faate woon Seydina Jaafar ibn Abi Taalib moom nee na bokkoon na ci ñooñu loolu nag lañu am ci tarjama Seydina euh, Qays ibn Muhassir wala Muhassar wala mu Sahar radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu